baabu saalisu fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa innahu law jaa'a wan nuxaala xaaliyatun laraamahat rukhaala kon sëriñ bi radiyallahu mu ngi doon wax ci lenn ci ñeneen ñi nga xam ne moom moom ni ñuy seen côté imposture fañ ko jëmale mooy seen naxaate lenn ci faux sëriñ yi la ñuy def ñoom ñeneen ñi la ñuy liggéey mooy lan ne ñoom xaraamal nañ ci seen bopp quoi dootuñ lekkati li nga xam ne mooy mbay non ba nañ ko waaw ba nañ lekk mbay ay dugub yi dootuñ lekkati cere ay araw yi dootuñ lekkati yooyu quoi ndax mbay moom jóge non da ngay waaru quoi ay ble mburu sax dootuñ ko lekk ndax blé bañ ko ki ba euh, blé ba mu jógee yooyu non farine ba fañ ko kiiwe noo loolu mu ne xaraamal na ko boppam te day nëbb mbiram fii yukhfi sha'nahu li niru niru lu ña nga xam ne nit ñu sell ña nga xam ne dañuy jee jihaad ak seen bakkan ngir jublu seen boroom foofu lañ ñemoon mu ne wa innahu fii lañ war a jël te gis nga dëgg-dëgg waajooju ah di wax loolu law jaa gis nga bu xiifoon wan nu xaala xaaliya <laughs> mu fekk cox cox waxuma la dugub sax le mais cox laraamaxaa <laughs> mu wéet foofu coxub kese la fi rek amul cox bi amul leneen lu dugub ji dindi nañ ko ba cox a fi des <laughs> la raamaha waat naa ne bu xiifoon tellement mënu la muñ xiif xam nga nu muy def cox ba mu gis moom lay sàkku ngir lekk ko ndóof ko num gaaw kon nag mu ne waaju mel nii di wane ci biti ne moom dootul lekk cere te bu wéy doon foo xam ne cox la fa am cox cox xiif amul leneen lu dul cox tëf la koy dóor mu daanu mu ne waaye xam nga ko mel nii kon utruk xaala waay waay bàyyil ma mbiram waay bàyyil mbiru waaju mel nii ba mu la nax mu ne te waa ma wax la li ko dal fi mu waroo mu ne walaysa yadri anna akla zar'i ma'al mala madhun lahu fi shar'i bi foo sëriñ xamul ne moom am na ak la zarai que ne lekk ci mbay mi li yàlla daal di génne ci suuf ma al di ko lekk ak mbindeef fii ak nit ñi bañ di tëju muy lekk di di di wéet nag bañ parce que dañoo gëmloo taalibe yi ba ne fii mu ne gis sëriñ bi di lekk loolu ak wàññeeku wàññeeku la walla iyaadu billaah ba moo tax tout le temps dañ koy beral tëjal ko mu ñii kenn fa muy ñaage kenn du ko gis mu sëgg ci mbir yu dóor ba ne ba ba ba gàtt jommal na boppam lekk nit ñi wal iyaadu billaah te xamul ne an na ak la zarin que ne lekk mbay mi de dugub ji cere ji mburu mii araw jii ñu ko defar laax bii de jóge ci mbay mi di lekk loole ak ànd ak mbooloo mi ngir bu dee moom nee na sëriñ la mu man leen a yar yonent ba ne saa saam de da doon lekk di ànd ak nit ñi gis nañ keroog li waa Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma bi muy lekk naan xale laa woon kër yonent ma saa saa ñuy lekk sama loxo dem fu ne mu ne ma yaa gulaam samillah ba niñ jeexe tuddal sa borom tey sa kanam tey lekk li féeteeg yow waaw. loolu la woon nga yar sa xale yi sa doom yeeg wala ñi nga ne leen di yar ba ñu xam ni aadaabul ak li tegginu lekk waaye muy tëju saa su ñu koy yakkal waaw. ba pare ne du lekk ci mbay mi xanaa xamul ne lekkoon ci mbay mi te du ko lekk ak nit ñi madaxul loon ak tagg la lahu ñeel ko fi sharin ci sharin ab yàlla bi xanaa xamul loolu waa ji mais du xam lool mu ne kaay ma wax la yeneen façon <laughs> yoo xamante ne ba léegi ci les imposteurs foo sëriñ yi faux type yi nga xam ne foo waliyu yi nga xam ne naxaate lañ fi new te ñoo fees jamono mu ne wa ba'duhum taraahu zamtina'i min nadari niswaani daaqina'i tashabbuhan bil ulama'i al awra'in al aamilin al xaashi'in al a'dalin wa annahu lawla uyunu nnaasi la raamahunna bizinan aw faasi. <laughs> kii itam garaaw na non bu ci nekk rek daa garaaw. <laughs> am na yoo xam ne nag yii yëpp lañ dajale ñoom ñoo yées ñoom mu ne wa ba'duhum ba léegi am na ci faux type yi faux sëriñ yi am na ci lenn ñoo xam ne boo ñoom boo leen moom boo ko gisee taraafu boo ko gisee zamtinaay nga gis ko nag muy muy muy jaayu di di mooy tëddeku ne day day mooy tëddeku min nazaril niswaani ci di xool jigéen ñi quoi même bu ñëwee di siyaar si nee nañ wala muy dajeeg ñoom nga gis ko comme nga gis nit ñee koy gis ni muy moytoo ay bi moo sell waaw di moytu na ko nee na di xool jigéen ñi ko daa xinaay xaalam nekk nag koo xam ne daa tax sax day jël daal di muur xar kanam gi waaw daal di daal di musóor kanam gi xar kanam gi pas bopp bi kese de mais day lu mu teg xëcc kii bi ci kaw waaw bëgg nee nag ndax day daje jigéen ñi wala jigéen ñi dañuy ñëw comme ça bu bañ leen a gis hmm. loolu lépp waa ji cinéma lay jouer waaw sëriñ bi ne gis nga tashabbuhan muy niru nirulu bil ulama il awra'in boroom xam-xam yooyu yu sell yooyu te téye seen bopp te sàmm tey nekk rek ci li leen yàlla digal tey sori ay tereem muy niru nirulu ñoo ñële al ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam xam-xam bu ñu xam rek di jëfe contraire bi di jëfe xam-xam ba ñu xam al ñuy def ngir seen boroom al aadalin nekk ñi nga xam ne ñoo jub tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaam waaw te di ci teg nit ñi muy niru niru lu ñool sëriñ bi na nag kaay nag ma wax la dëgg-dëgg waa jooju mu ne wa annahu te dëgg-dëgg gis nga lii biiram lii la law laa uyunun naasi wat naa ne gis nga budul woon bëtu nit ñi koy gis mu xam ne fii ci mbooloo yi la waaw jigéen gii di ñëw di jege si muy jéema lii di di nëbbatoog ay kii di xëcc kaala geeg yooyu ma ne ak salon bii mu nekk nit ñi di siyaar góor ñi ne nii jigéen ñi ne nee muy fexe tourner nag ba wan gannaaw xaw xaw xaw wan gannaaw fi jigéen ñi nekk taw manu leen a wan gannaaw ndax néeg bi salon bi ni mu demee ñi ñëw ñëpp ci kanamam la ñuy ne mais comme que jigéen ñi côté bee lañ ne muy wane ak waraan waa kër moom moo sàmmoo di xaw a tourner tourner ba féete côté góor ña kese nga xam ne bu bu bu waree kii jigéen ñi sax day xool fële di wax ndànk waaw ndekete yoo waa ji day cinéma. mu ne gis nga wat naa ci yàlla laa wax lawlaa uyunu naasi gis nga bu dul woon mm, bëtu nit ñi koy gis wallaahi gis nga bu wéetoon ak ndaw soosu wala ñoonu laraama hun na kononte kon dina leen sàkku laa wax bisinan ci njaaloog ñoom waaw kononte kon léegi bu doon moom ñoom ñaar kisee wéet ndaw si dugg si fekk ko fa moom kese tëj bunt bi wallaahi da koy da koy sàkku du xaar sax ndaw si même bu buntu bi tëjuwooy tëjuwul mu ubbi konoon moom mooy dem faire cinéma wam ne ma ñëw dem fexe tëjaat bunt bi ñëw fexe sàkku ndaw si ngir njaaloog moom la raama hun na déw konoon te kon wat naa ne dinañu leen sàkku bisi nan ci li nga xam ne njaaloo bu dee nag day bañ mu koy sàkku muy bañ mu harcelé ko aw faas mooy ab sémmiñ lay yor bu yoroon ngànnaay loolu mooy ngànnaay waaw xam nga faas mooy mooy sémmiñ <laughs> jaral na ko jël simmiñ menacé femme bi femme bi piip di lox mu àgg ci kawam walla iyaatu billaah waaw harcèlement bu gaaw lay def kii moom bu ko gaa yi fontoo nit ñi temps moom déggoon gisoon <laughs> procès bam dina rëy waaw mu ne wallaahi lii lay def bu wéetoo nag ñoom wala kenn ci ñoom dina ko sàkku ci mu jotee moom bu femme bi bañ mu koy menacer ak jaasi ak wala arme ba mu yor wala paaka ba mu yor ba femme bi nangu àgg ak moom ci lu xaraam waaw allahu akbar mu ne nag xoolal kenn nangoo kaay ma wax la keneen mu ne wa yaddaci lbaadu lwusula taarika cibaadatin xataa yasiira haalika wa garrahum fi daaka suu lfahmi wa daanasu lxijaabi gayri cilmi mu ne wa yaddaci lbaadu am na lenn ci foo sëriñ yi foo tip yi foo wali yu ñoom xam nga ko am na keneen ñoo xam ne moom lii lay liggéey moom ci ñoom lenn ci ñoom moom day woote wu ne àgg na ko quoi moom àgg na ca yàlla kon nag li yàlla teg ci sharia bi ay woor ak i jullee ki naafila ak yooyu yëpp ay dem Makka ak yooyu wàcc la ko waaw mu ne moom àgg na moo tax taarikan aji moom xaalam nekk bàyyi ibadatin jaamu yàlla mu bakku dootul woor nee na dootul julli dootul def dara parce que moom àgg na te koor gi daf laa war a jëme ci àgg ca yàlla ak julli yeeg yooyu te moom àgg na kon lan la koy doyee xatta mu nekk loolu lay nekkee ba ni muy mujj nekk yasiira mu mujje haalikan alku ndax ki def loolu moom mooy ki alku ci saase moom bës bu deewee noonu dina gën gis alkandeem fu muy gën feeña mu ne te gis nga waa jii nii gaa yi ñu mel nii ñoom ci ñoom waxarrahum gis nga lu doon war fii zaaka ci lay li tax ñu ne àgg nañ ko nañ bàyyi jaamu yàlla yi far yi sharia bi wax nañ ko teg fee ay naan sàngara loolu mooy boo àggul quoi ñun mën nañ koo naan ay njaaloo yii séqal jigéen yooyu mooy yi nga xam ne ñoom dañoo kii mais ku ma neex laay denc ku ma du denc sax naa ëppal ay kat soxna loolu c'est pour ñi nga xam ne àgguñu mais boo xasee àgg mën ngaa takk ci lu la neex ay dajale diggante euh, ñaar euh, frère ñaari sœur mag ak euh, nga dajale leen cib sëy loolu garaawul parce que loolu mooy kir ñi àggul ñi nga xam ne naan ngi dégg ñenn ñi naan la ñoom nekkul gars yi ci charia lañ nekk ci surface bi ñun ci baatin bi lañ nekk voilà wal iyaadu billah mu ne te li leen wor ci loolee yóbbu leen ci lii mooy suuwul fahmi seenu ñàkk ñaawu comprendre gi ñu comprendre alquraanu borom bi waaye du loolu kese de wa danasul xijaa ak tëre ak tilimu seen xol tilim guumu tilim bi xayri ilmi an bu àndul xam-xam moo tax léegi bii di ñëw ñu àggale wala ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa